fi lbaab althalaathumiya wa xamsatun wa arbaun baabu karaahati taxsiisi yawmi aljumuati bi siyaamin aw laylatihi bi solaa aw laylatihi bi solaa kon walillahi alhamdu walminna tey ñu war a ñëwaat fi ñu yemoon ci kitaabu riyaadu saalihiin bu al imaam al xaafidu nawawi rahimahullah tey nag ñu war a ubbi suñu tome soixante quinze ginnaaw biñ jeexalee ci saraa bi suñu jotaay bii ñu génn euh, tome soixante quatorze te ñu ngi ko jeexale woon chapitre deux cent quarante quatre non trois cent quarante quatre baabu karaahati shuruu'i al-ma'muumi fi naafilatin ba'da shuruu'i al-mu'azzini fi iqaamati as-salaah banim jeexe xadis ba mu indi woon moo doon xadis mille sept cent cinquante-neuf mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa uqiimati as-salaah falaa salaata illal maktuuba walillaahil alhamdu wal minna kon tey ñu war ubbi suñu tom bi muy trois cent quarante war koo ubbi yawmul xamiis di le deux min shahri sha'ban mille quatre cent quarante sept ginnaaw gàddaayu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi muy le deux sha'ban mille quatre cent tolloog ci atum grégorien jeudi 22 janvier 2026 bi madinati Villeurbanne al-Faransawiya kon walillahi alhamdu wal minna al imam ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyi anha mu def chapitre 345 baabu buntu karahati sit si di jagleel yawmal yawmil jumaa bésub àjjuma bésu yaamin ci koor waaw ne man daal àjjuma yi daal man laay wor ndax àjjuma bés bu màgg la waaw tànn àjjuma yi di leen utal particulariser leen ne lii daal laa tànn man ci lay woor tere guñ sib guñ sib loolee aw laylatihi wala guddeem nga bi salaatin nga ne man nag semaine bi yépp du naafile benn yoon waaye ajjuma moom yoo ajjuma moom guddi ajjuma ah boobu nag moom boobu moom ci boobu kese laay naafila waaw <laughs> waaw mu ne loolu ñaar yi yépp si guñ ko si mooy di diir ajjuma ci woor bés boobee ci biir bés yi waaye tànn guddik ajjuma ngir ay julli yoo ciy def mais ndax daa am <laughs> loo xam ne mooy lu mu jagloo léegi al imam fii indi fa al ay aya mu indi fi ñeenti xadis ñeenti xadis yi yëpp dañuy def seen taxrij benn yoon insha allah nga xam ne jataay bi ci teguwaat dañuy def masala yi kese parce que boo waxee benn ci ña yi xadis yi comme niñ koy gisee xadis bi njëkk a di muy xadis Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu euh, moom day wax ci loo xam ne dafa joyal bu leen di jagleel guddi ci taxaw di guddi di di di taxaw di julli tànn ko ci biir guddi yi waaye bu leen ko jagleel ci woor ci koor gi lu dul mu nekk koo xam ne aadaam loolu la woon mooy mana ma luy loon mooy comme ki doon def ka siyaami nabiyillahi daawud alayhi salatu wassalam yoneen saa salam waxoon gisoon nañ ko fii ci Riyad bi hadis sayna mawlana abdullah ibn amr bi mu koy digal naan ko wooral dégg naa biñ ko mayee soxna ba baayam ñëw kalaame ko yeneen sa salaam ne ko lii lañ ma wax mu ne ko waaw lool la de mu ne ko bul def lool di woor bëccëg yi di julli guddi yi déedéet deel woor ci weer wu nekk ñett mu ne ko mën naa lëpp lool mu wax di ko wax fa ko mujjee wax mooy siyaamu nabiyillahi daawun alayhi salaam mooy su sum yawman wa aftir yawman wooral bis dog bis mu naan ko mën naa lëpp lool mu ne ko amul lëpp lool mooy koo xam ne nii la doon def moom moom loolu jàpp day woor benn bés dog benn bés woor benn bés dog benn bés kooku mu tombeek àjjuma kooku garaawul kooku lañ lay wax voilà wala koo xam ne ay yaamul biid bi mu yi nga xamante ne nii ci diggu weer wi ay yaam yooyu nga xam ne ci la pleine lune bi am nga xam ne ñetti woor fa ñetti fan yi ñuy wax ci biir weer wi am na boroom xam-xam yu ne comme niñ ko fi gise woon rahmatullahi yi surtout yooyoo tax ñuy wax weer wu nekk ñetti fan waaye euh, loolu fu mu ko defit baax na mu jàpp yooyu ngir regal tegale leen ñetti fan yooyu mu tombeeg àjjuma loolu garaawul léegi mu indiwaat beneen boo xamante ne nii daa gën a leer beneen xadiis yi na Abu Hurayra bo mooy bii benn la kon nga ne kaab yi mu wax la ne am na leneen lu mën a nekk tamit ci woor àjjuma mais nga bañ koo woor moom kese xam nga biñ jóge mooy man nga ko woor mais wooroo ko moom kese sauf que da nga doon woor di dog di woor di dog di woor di dog di woor di dog di woor di dog mu tombeek àjjuma jour ba nga war a woor lool kenn du na ne ah sotti ko non wooral continuer garaaw mu indiwaat xadiis beneen bi bi mu ci teg mu ne yeneen saa salaam Seydina Abu Hurayra ba léegi radiyallahu anhu bu kenn woor bésub àjjuma lu daa fekk nga woor bés bi ko jiitu muy alxames wala nga bëgg a woor bés bi ci tegu mooy boole ko soit ak bis bi ko jiit mooy woor alxames woor àjjuma wala nga woor àjjuma woor samedi voilà léegi ah hadith Seyna Jaabir la ci teg après boobu moo gën a joyal moom ndax Seyna Jaabir dañ koo laaj rek est-ce que yoneen saa salaam daa tere ñu woor àjjuma mu ne waaw xam nga lii boobu andiwul teqantal bi jóge biñ jóge ci hadith Seyna Abu Hurayra ak sa hadith sayna Abu Hurayra yi dafa indi ñaari teqantal koo xam ne aadaam la woon daa tombeek aadaam ak koo xam ne daa woor bés bi ko jiitu teg ci àjjuma ji wala bu woor àjjuma fës yéenee woor bés bi ci tegu muy samedi ginnaaw bi mu jeexale xadiisu sayyidatu Juwayriya di nday jullit ñi radiyallahu anha bint al bi nga xam ne ci la yonent saa sam dugg ci moom bésub àjjuma fekk mu woor mu ne ko da wooroon démb mu na ko déedéet mu ne ko ndax bëgg da ngaa da woor subaam mu ne ko déedéet mu ne ko dogal Abdullah fii mu ñuy wan comme li ñu jël ci Seydina Abu Hurayra ñaareelu xadiisam bi mais sauf que fii mooy yeneen saa salaam mayu ko choix bi mu bëgguma mooy koo xamante ne kon xadiis bi daa ñëw woor àjjuma noonu kese te woorul bés bi ko jiitu. nekkuloon aadaam boo ko booleeg premier hadith yi na Abu Hurayra bi radiyallahu anhu comme woor bés dog bés wala ay yaamul bii di mu nekkul du loolu te tamit fas yéenewul woor bés bi ci tegu kooku mayu ko soit dina ko dogal waaw bu dee bés bii kese wu dogal <laughs> kon ñetti hadith yooyu noonu lañ ko ñeenti hadith yi noonu la ko al imaam an-Nawawi daal di ragalee léegi dañuy gis seen taxrij yëpp jàng leen def taxrij bi insha allah. ba jëmmi jamono bu ko defee ñu daal di dugg insha allah ci njàngat kon hadis ñeenti hadis yi bi ci njëkk muy hadis mille sept cent soixante la ab bi ci tegu mille sept cent soixante et un beneen bi mille sept cent soixante deux beneen mille sept cent soixante trois léegi hadis bu njëkk bi mille sept cent soixante mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taxussuu laylatal jumu'ati biqiyaamin min layli min bay biqiyaamin min baynil layaali laa taxussuu laylatal jumu'ati biqiyaamin min baynil layaali wala taxussuu yawma aljumuati bisiyaamin min bayni al-ayyaami illaa an yakuuna fi sawmin yasuumuhu ahadukum rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yasuumanna ahadukum yawmal jumu'ati illaa yawman qablahu aw ba'dahu muttafaqun alayhi wa an Muhammad ibn Abbaad rahimahu llahu ta'aala annahu qaala sa'altu jaabiran radiyallahu anhu anaha nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmil jumu'a qaala na'am muttafaqun alayhi wa an ummil mu'miniina Juwayriyata bintil Haarisi radiyallahu anhaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala alayhaa daxala alayhaa yawmal jumu'ati wa hiya saa'imatun qaala asumti ams qaalat laa qaala turiidiina an tasuumii gadan qaalat la qaal fa aftiri rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu llah mu dikk ak ñun ci suñu xadiis yi ñu wax léegi bi ci njëkk mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu ani nabi muy jële ci ndawal ci ndawal yàlla li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kene nee na laa taxussu bu leen di jagleel bu leen di jagleel de hmm? laylatal jumaa bisub àjjuma guddik àjjuma guddik àjjuma bu leen ko jagleel bi qiyaamin min bayni layaali bu leen ko jagleel ak taxaw mooy di ci julli di naafila guddi tànn bésub àjjuma guddik àjjuma ci biir guddi yi waaw mooy liñ doon wax sànk rek <laughs> waaw waaw nga daal di koy tànn ko mun na loolu bu leen ko def walla taxussu te bu leen jagleel yawmal jumaa bésub àjjuma bi siyaamin ci woor min baynil ayyaam parmi bés yi ci biir bés yi ngeen tànn ko ci illaa ndere lu dul an fi sawmin mu nekk ci kooru koor goo xam ne yasumuhu ahadukum kenn ci yéen da ko doon woor mooy liñ la doon wax ka siyaami nabiyillaahi daawud alayhi salaam wala kuy ayyaamul biidi mu tombeek am bu ci tombeek àjjuma loolee lañ lay wax Allahu akbar léegi mu ne rawahu xadis bi soloo na ko muslim imam muslim rahimahullah beneen bi ci tegu muy xadis mille sept cent soixante et un ne wa anhu ba léegi mu ngi koy jële ci saxaaba yu mu jële woon xadis bi ñu mu muy sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na sami'tu damaa dégg rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan laa yasuumanna ahadukum bu kenn ci yéen di woor yawmal jumu'ati bisub àjjuma illaa lu dul yawman ab bés qablahu bu ko jiitu aw wala boog ba'dahu wala bés bi nga xam ne mooy ñëw gannaaw gannaawam la ko bëgg booleel wala mu boole ko bés bi ko jiitu mu teg ci xadis bi ci tegu 1762 mu ne wa an Muhammad ibn Abbad mu ngi jële ci taabi'i boo xam ne mu ngi tuddoon Muhammad ibn Abbad eh, rahimahullah mu ne annahu qaala nee na sa'altu jaabiran damaa laaj sayyidina jaabir radiyallahu anhu ma ne ko anaha nabiyu mais est-ce que daa tere yonent bi alayhi salaatu salaam an saw mi ci woor yawmil jumaa ci bisu àjjuma da ko tere qaala nee na sayyidina jaabir ne ma naam akay mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaaj bokk nañ ko solo léegi mu teg ci bu ñu bu mujj bi muy hadis mille sept cent soixante-trois mu ne waan ummil mu'miniina mu ngi jële ci nday way ngëm yàlla yi radiyallahu anhum di Juwayriyata bintil Haaris di sayyidatuna Juwayriya di doomi al Haaris anha yal na borom bi ci moom anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wa moom daxala alayha dafa dugg ci moom yawmal jumaa ci bisub àjjuma yeneen saa saa dugg ci ci soxnaam soosu wahiya ta mu ngi fekk xaalam saa ima mooy dafa woroon xaala yeneen tibare saa saam ne ko asumti am ne ko dangaa waroon démb démb woroon nga laa mu ne ko déedéet xaala mu ne ko turi diina anta suumi xane bëgg ngaa wor suba xaalat sayyidatu Juwayriya ne ko déedéet radiyallahu anha ne ko déedéet laa xaala yeneen saa saam ne ko fa aftiri kon dogal mu ne hadis bi rawahu soloonu ko al-Bukhari al imam Abul Husayn no <laughs> al imam Abu Abdillah al-Bukhari rahmatullahi ala laaj bu njëkk bi léegi nag yii lañ war a def seen taxriij ñeenti hadis yi bu njëkk bi Seydina Abu Hurayra la taxusu laylatul jumaa nee na rawahu Muslim mu ne imam Muslim moo ko solo léegi boobu dañ naan la est-ce moom dong ko solo ñu ne la moom dong ko solo en fait hadis bi bu dee ci kaddu yi laa taxussu laa taxussu imaam muslim ne ñun bu dee riwaay laa tax taxtassu la waaw daa def laa taxtassu waaw waaye bu dee ñoom imaamu ahmad rahmatullah alayhim euh, ñoom solo nañ tere gi comme hadis bi ci tegu mais bii nii ci kàddu yi loolu solowuñu ko ñoom imaamul buxaari ñoom euh, sunanu abu daawud ñooñu at-tirmidhi ibnu maaja ñooñu ëndeewuñu ko ci kàddu laa tax taxtassu wala laa taxusu kon al imaamu muslim rahimahullah kitaabu siyaam baabu karaahati siyaami yawmil jumaa munfarida yim fi tudd yëpp boole ci imaam muslim fii la bii la ko indi ah al imaamu muslim mu ne wa ah, abu kurayb mu ne te nettali na man dong sama sëriñ abu kurayb di muhammad ibn alaa ibn kurayb al hamdaaniyu al-Kufiyu rahimahullah gane àddina 161 génn àddina 247 nekkoon sëriñu waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Husaynun mu ne kii nettal de Husayn ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawla Abu Abdillah ñi mu ne moo tax imam Muslim ne Husayn mi yaani al-Ju'fi barke Ali ibn al-Walid al-Ju'fi rahimahullahu taala an zaidata moo ko jële ci zaida di zaida ibn Qudaama ath-Thaqafi Abu Salt al-Kufi yu génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi an Hisham mu jële ko ci Hisham di Hisham ibn Hasan al-Azdi fan yi ñu ngi koy gis mawlaahum al-Qurdusi Abu Abdillah al-Basri génn àddina 146 am na wuute an rahimahullah an Ibn Sirina mu jële ko ci Seydina wa Mawlana ibn Sirin di Muhammad ibn Sirin al-Ansari al-Anasi Abu Bakr hmm? ah, ibn Abi Amra waaw am na loolu mooy dàkkantalam Abu Bakr <laughs> ibn Sirin mooy waaye mbaay Sirin hmm? jaamu suy naaram ah, Anas boobu moo la ñu leen daal Anasiyu radiyallahu ta'ala an ah, rahmatullah alayhi gane addina la 33 génn addina 110 rahmatullahi alayhi moom Ibn Sirin ah, ani Abi Hurayra mu jële ko Seydina Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi radiyallahu anhu hafiz sahabati génn addina la 59 radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la takhtassu ana riwaaya yi ñor ñun ah, ci eh, imam muslim la taxtassu la def la taxtassu mooy bu leen jagleel rek laylatal jumu'ati bi qiyaamin min baynil layaali wala taxussu léegi nag taxtassu bi ci kaw bi ci tegu mooy wala taxussu yawmal jumu'ati bi siyaamin min baynil ayyaam illaa an yakuuna fi sawmin yasuumuhu ahadukum kon mu ngi nii bu njëkk baagoog walillahil hamdu wal minna léegi nag mu des beneen bi mooy hadis mille sept cent soixante et un mu ne woon wa anhu bale sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yeneen saa la nee na laa yasuumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa yawman qablahu aw ba'da léegi loolu mooy li nga xam ne moom la ñaa gis loolu al imaamu dane dane dane loolu rawaahu ki ko mooy muttafaqun alayhi la wax léegi est ce que ñoom dong ñoo ko ñu ne la hadis boobu al imaamu Ahmad daal dina koy solo ci ay bërëb yu bari waaye al imaamu Abu Daawuda hmm, ci terme laa yasum ahadukum waaw laa yasum ahadukum yawm al jumaa illa an yasuma qablahu bi yawmin aw ba'da moom Abu Daawuda as-Sijizi noonu la ko indee ñoom imaamu Tirmidhi laa yasuumu voilà laa yasuumu waaw waaw laa yasuumu ahadukum al imam ibn Maaja yi sorono kon imam Ahmad Abu Dawud at-Tirmidhi ak ibn Maaja léegi al imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ni kitaabu sawmi baabu sawmi yawmil jumaa mu ne haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas mu ne nettana suñu sëriñ di Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas di Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya an-Nakha'i Abu Hafs al-Kufi rahimahullah génn na 222 rahimahullah qala hadathana abi omar ibn hafs mu ne ki ma nettama suñu baay mooy hafs ibn ghiyath ibn talq ibn muawiya ibn malik ibn al-harith abu umar an-nakha'i al-kufi al-qadi génn àddina 117 génn àddina 194 rahimahullahu ta'ala qala mu ne hadathana al-a'mash mu ne ki nettama al-a'mash di sulayman ibn mihran al-asadi al-kahili mawla abu muhammad al-kufi at-tabaristani al asl gane àddina soixante et un génn àddina cent quarante-cinq rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Salih al-A'mash mu ne ki nettama Abu Salih di Zakwaan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani mawlaahum borom import export génn àddina lan cent un rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jële ci Seydina Abu Hurayra gis nañ ko sànq ci hadis bee ñu génn radiyallahu anhu génn àddina lan cinquante-neuf qaala mu ne radiyallahu anhu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu laa yasuumanna ahadukum yawmal jumu'ati illaa yawman qablahu aw ba'dahu mooy kaddu yi nga xam ne moom laal imaamu al muslim kii imaam an-Nawawi indi léegi kan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj moom ci comme imaam Abu Daawud laa yasum lu ko nde mu ne wa kitaabu siyaam baabu karaahati siyaami yawmil jumu'a munfarida mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhimaa mu jële ci Sëriñ Hamza Abu Bakr ibn Abi Shayba ne Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibraahiim ibn Usmaan Abu Bakr al-Absi mawlaahul Kuufi al-Waasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 200 35 rahimahullahu taala qaala haddathana Hafs wa Abu Muawiya mu jëlee comme Abu Bakr ibn Abi Shayba ci ñaari sëriñam mu ne Hafs ki njëkk ji mooy Hafs ibn Ghiyath moom lañ gis sànq ci riwaaya imaam al-Bukhari hmm? wa Abu Muawiya rahmatullahi alayhima muy Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlaahum Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahmatullahi as-Sa'di mawlaahum Ah, gane àddina cent gen génn na cent quatre-vingt-quatorze rahmatullah alayhima anil Amash gis nañ ko sax mooy Sulaymaan ibn Mihraan al imaam Muslim mu ne ha taxawal ma indi la beneen sàlla la wa haddathanaa Yahyaa ibn Yahyaa wal lafdu mu ne nettali ma hadiis bi sama beneen sëriñ di Yahyaa ibn Yahyaa ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawla ñu ne min Qarila Abu Zakariya di Rayhanatu Nisapur rahmatullahi alayhi gane àddina 142 génn àddina 226 mu ne kaddu gi muy indi fii nag moom la ñeel qaala mu ne akhbarana Abu Muawiya gis nañ ko sànq fële muy Muhammad ibn Khazim rahimahullahu ta'ala anil A'mash gis nañ ko an Abi Salih gis nañ ko an Abi Hurayra radiyallahu anil jami' annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yasum an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yasum ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu bu kenn ci yéen woor bésub àjjuma lu dul mu woor bés bu ko jiitu li ko jiitu wala mu woor li topp ci moom muy alxames wala samedi léegi kon xadis boobu loolol léegi nag ñu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy mille sept cent soixante-deux bu Seydina Mawlana Jaabir bi nga xam ne moom la ne waan Muhammad ibn Abbad hmm? bi nga xam ne dana qaala sami'tu sa'altu Jaabiran waaw boobu mooy li nga xam ne boobu dana muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que moom ñoom ñoom ñaar dong ko solo ñu lool Ahmad hmm. waaw waaw Ahmad ibnu Muhammad daal na koy solo na ko noon al imaam ibnu Maaja al kanta al imaam al Buxaari moom mu ngi ko ndi ci même buntu boobu kitaabu sawmi baabu sawmi yawmil jumaa mu ne haddasanaa Abu Aasim mu ne nettan suñu sëriñ bi Abu Aasim di an-Nabiil muy ad-Dahhaak ibnu Maghlad ibnu ad-Dahhaak ibnu Muslim ibnu ad-Dahhaak ash-Shaybaani Abu Aasim an-Nabiil al-Basri rahimahullahu ta'aala gane àddina 121 génn àddina li nga xamante ne mooy deux cent dix rahimahullahu taala ah waaw waaw mooy imaamul Buxaari yi mu ngi ba muy jàng ci ay see ba muy gé kii sëriñ bi muy génn àddina ay deux cent kii la am seize ans <laughs> ay kon teel daa dugg isa kii yàlla an ibn Jurayj Abu Asim jële ci ibn Jurayj da Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi na Abu Khalid al-Umawi nag mawlahum la al-Makki rahimahullah gane àddina la quatre-vingts am nañu wax soixante-quatorze génn àddina la cent cinquante rahmatullahi alayhi an Abdul Hamid ibn Jubayr mu jële ci Abdul Hamid ibn Jubayr ibn Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha ibn Abdil Uzza al-Qushari al-Qurashi al-Abdari al-Hajabi al-Makki kii mooy ñooy famille wu waa euh, Shams mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon yor kaa euh, caabi kaaba gi moo nañu na al-Hajabi al-Abdari voilà <laughs> ah, rahimahu rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko an Muhammad ibn Abbad mu jële ci kuñ naan Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far ibn Rifa'a ibn Umayya ibn Abid ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi al-Makki moom ci waa Banu Makhzum la bokkoon ci waa Quraysh kañ la gane addina moom it kañ la génn addina loolu dajuma ko rahimahullahu ta'ala annahu qala sa'altu Jabiran mu ne la laaj naa Jabir li Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Muhammad radiyallahu anhuma ndax moom ak baayam yëpp ay saxaaba lañ waxoon naa la moom moom dañoo wuute lu bare bari kañ la génn àddina am na ñu ne non soixante-douze am ñu ne soixante ñu ne soixante-dix-sept am ñu ne soixante-dix-huit am ñu ne diggante daal quatre ak quatre-vingt-dix wallahu ta'ala a'lam mu ne moom laa laaj saaltu Jaabir radiyallahu anhu ne ko naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam sawmi yawmil jumu'a qaala naam waaw imam muslim mu ne qaala naam bi mu waxee la zaada ghayru abi asim ku dul abu asim nag daal dinay yokk ci xadis bi ne an yanfarida bi sawm day bañ nga wéetal bis boobu ci ab woor moom kese waaw loolu la al imamu al-Bukhari yëndee kanta al imamu abul husayni kitaabu siyaam ba baabu karahati siyaam yawmil jumu'ati munfarida rahimahullah imam muslim mooy buntu biñ la sànq bale mooy imaam Buxaari yëpp foofu lañ leen di indi ku nekk buntu ba nga indi mu ne haddasanaa Amrun an-Naaqid imaam Muslim mu ne nett suñu sëriñ di Amrun an-Naaqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabuur Abu Usmaan al-Baghdaadi an-Naaqid al-Haafiz rahimahullahu ta'aala rahmatan 31 qaala haddasanaa Sufyaan ibnu Uyaynata mu nekk ci nett mooy Sufyaan ibnu Uyayna di Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki rahimahullah gane àddina 107 génn àddina 98 rahmatullah alayhi an Abdil Hamid ibn Jubayr gis nañ ko sànq an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far rahimahullah gis nañ ko sànq saaltu mu ne annahu qaala mu ne saaltu laaj naa Jaabir ibn Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma wa huwa yatuufu bil bayt kon gis nga xaal bi te imaam Seydina Abu Hurayra mais xadiisam yi moom itam yu bari ci Kaaba ga la newoon. gaa yi di ko fa fekk naan ko Abu Hurayra yaa tere nangam ak nangam. <laughs> yooyu dugg ci bu baax parce que ñu romb quoi surtout lu waa Ahmad yi day day tawaaf am ñu ko Abu Hurayra yow yaa tere gaa yi ñu ju nit ñi ñuy jullee seen jàkk seeni dàll mu ne loolu de terew nga ko waaye maa ngi waat ci néeg bii nga xam ne moom lañu ci borom néeg bi nga xo bi ki xormaal néeg bii maa ngi waat ci borom néeg bii di kaaba gi muy tawaaf gis naa yonent bi sallallahu alayhi fee ci ginnaaw maqaam Ibrahim muy julli ak ay dàllam ba di dem julli ba pare dem yoraale ay dàllam di dem mooy mu ngi ko sol wala wax pàttee ko di dem mooy jullee ay dàllam ba pare mu ne te waaye maa ngi waat ci boroom néeg bii te yonent bi alei saatu moo tere ku woor bésub ajjuma moom kese lu dul nga woor bés bu ko jiitu wala bi nga war bëgg a woor bés bi ci def <laughs> waaw bari nañu kolaaña ah. <laughs> Abu Hurayra yow yaa tere nangam maa ngi waat ci yàlla mais man nii maa dégg yonent bale saa saa bi tere woon waaw for àjjuma di ko kii kon suy naa jaabir tamit da doon waaw kon mu ne sa'altu damaa laaj jaabir ibn moom muhammad ibn abbad mu ne damaa laaj jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhuma wa huwa ta xaalam yatuufu bil bayt mu nga doon wër néeg bi buñ ne bil bayt nag ñu xam ne zaadaha allahu tashrifan wa takriman lay wax ma laaj ko ne ko mais anaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an siyaami fa qaala naam wa rabbi haadhal bayt ci ngiñ waaw ne ko waaw naa ko ci boroom néeg bi muy boroom bi tabaraka wa ta'ala kon mu ngi noonu léegi ñu jàll ci beneen xadiis bi muy xadiis mille sept cent soixante-trois mooy suñu bu mujj Allah mooy xadiisu suñu yaay Juwayriyatu bint al-Haaris abi <laughs> ah, ma lu tax sànq bi may jàng ma topp gaa yi quoi Juwayriya bint al-Haaris maanaam radiyallahu anha radiyallahu anhuma parce abi Diraar <laughs> sahaaba la <laughs> waaw waayow ah, moom mooy keroog ki ghazwatul Muraysiya hmm? moom ci lañ ci lañ ko jàppe woon ah ci lañ leen jàppe woon après moom yeneen saa bi nga ko dencee hmm? eh, léegi jullit ñépp libéré ñi nga xam ne ñooy ne ah déet ñi nag nekk goro yeneen saa salaam moom ñu nekk fi di leen jàpp moom nekk suñuy prisonnier baayam ci lañ ñëw ñoom ñu daal di tuub waaw moom nii lañ naan tu barra la tuddoon yeneen saa salaam mooy ku baax lool yeneen saa salaam soppi turam comme Sayyidatu Zaynab bële waaw <laughs> waaw waaw akbar waaw akbar mu ngi noonee moo tax moo doon jigéen bi ëpp njariñ ci ay ñoñam ndax moom bañ ko libéré bañ ba bañ ko yeneen saa salaam dencee looloo tax ñu libéré mbooleem ay ñoñam yi nga xamante ne dañ leen a jàppoon prisonnier voilà. kon Juwayriya bint al-Haaris ibn Abi Diraar waaw radiyallahu anhuma léegi kon mu ne waan ummul mu'miniina Juwayriyata bint al-Haaris radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha yawm al-jumu'a wa hiya saa'ima qaala asumti amsi qaalat laa qaala turiidiina an tasuumii ghadan qaalat laa qaala fa aftirii fa aftirii léegi hadis boobu mu ne rawaahul Buxaari léegi laaj mu ñu gi mi est-ce ñoom ñaar do moom kese ko solo ñu ne le déedéet sëriñ wal imaam Ahmadu ibnu Muhammad indi ko ci ñeenti bërëb ci Musnadu Nisaa hadisu Juwayriya bint al-Haaris ibn Abi Diraar radiyallahu anhumaa waaye al imaam Abu Daawuda Abu Daawuda as-Sijistaani hmm. waaw euh. <laughs> akbar daal dina koy indi moom tamit moom daal dina koy solo léegi al imaamu hmm, hmm, moom mu ngi ko ni kitaabu sawmi baabu sawmi yawmil jumaa mu ne haddasanaa Musaddadun mu ne nettali Musaddadun de Musaddad ibn Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadiyu Abul Hasani al-Basriyu euh, rahimahullah génn àddina deux cent vingt-huit qaala haddathana Yahya mu nekk ñett moom Yahya di Yahya ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan al-Hafiz at-Tamimiyu mawlahum al-Basriyu al-Ahwalu rahimahullah génn àddina cent vingt génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahimahullahu ta'ala an Shu'bata mu jëlee ci Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre ay wax la génn àddina cent soixante imaamul Bukhari ne la haa xaaral ma ñëw toxu ci beneen càll maa ngi ñëw wa haddathani Muhammad mu ne nettali Muhammad kan mooy Muhammad mooy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz si woon ci Bundar rahimahullah gane àddina 167 génn àddina 252 qaala mu ne haddathana Ghundarun mu ne moom Bundar ki ñu nettal mooy Ghundarun mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si woon ci Ghundar génn àddina 193 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'ba di bàyyi jiitlim ndax Shu'ba moo doon denc ndayam rahmatullah alayhi ma gis nañ ko sàng an Qatada te mu jëla ko ci Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Abi Ayyub moo ko jële Abu Ayyub bu saxaaba bi de Qatada jotewul kooku <laughs> mu Yahya ibn Malik ñii ne no Habib ibn Malik siiwoon ci Abu Ayyub al-Maraghi al-Azdi al-Ataki al-Basri al-Hajari voilà al-Maraghi al-Azdi al-Ataki al-Basri al-Hajari hmm, génn àddina euh, euh, euh, après les années quatre-vingt entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix rahimahullahu taala saxaaba la woon du saxaaba an Juwayriyata bintil Haarisi moo ko jëlee ci Juwayriya bint al-Haaris ibn Abi Diraar ibn Habiib ibn A'iz ibn Maalik ibn Jazima ibn al-Mustaliq al-Khuzaa'iya al-Mustaliqiya wax ghazwatu mooy ghazwatul Muraysiya Muraysiya wal ahzaab bu fi nelaw saa waay laa tanami voilà hmm, foofee lañ ko jàppe woon prisonnier prisonnière ah am na nag ñu mu ngi génn àddina euh, l'an cinquante am ñu wax lan cinquante six wallahu taala alam bokk ci ndayu jullit ñi soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama radiyallahu wa an Juwayriyata radi bintil Haaris radiyallahu anhuma hmm, anna nabiyya moo ñoom nag radiyallahu anha lañ def anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama daxala alayha yawma al-jumu'ati wa hiya saa'ima faqaala asumti ams qaalat laa qaala aturidiina an tasuumiina gadan qaalat laa qaala fa aftirii imaam al-Bukhari yi mu ne wa qaala Hammad ibn al-Ja'd mu ne ta'ala hmm, moom mii nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar dane ci Taqrib at dane waa dane moom dane bon imaam mooy da ngay gis ne ta'liq la ko imaamul daal di kii bi bu dee ku mel ni Abul Qasim al-Baghawi daal dina koy jokkale waaw moom mu bi muy dajale xadiisu Hudba muy moom la imaam Muslim naan Haddaab Xaalid Hudba ibn Xaalid mu ne haddasanaa Hudba moom ki nga xamante ne al-Baghawi moom dajale na ko Hudba ne haddasanaa Hammaad ibn al-Ja'd su'ila siyaam an-nabi sallallahu fa qaala haddasanii Abu Ayyuub tudd lii waaye Hammaad ibn al-Ja'd daa am ak faible ak nooy gu nekk ci moom waaw waaw kon mu ngi noonee léegi kon mu ne moom nee na Ah, sami'a Qataadata gis nañ ko sànq qaala haddathanii Abu Ayyub anna Juwayriyata haddathathu fa amaraha fa buru Imaam Buxaari daan di bur wànd bu nekkee dese daa dëgër que bu kenn yaakaar ne Ayyub am Juwayriya daa am lu fa doxam ah. <laughs> mooy dane sayyidatu Juwayriya moo ko nettali waaw waaw waaw waaw waaye Euh, ndax xadiis bii nii mooy benn boo xam ne moom bu nekk ci bu imaamul Buxaari solo ci suñu yaay Juwayriya bii kese la waaw waaw waaw boo gisee imaam al-Haafiz Ibn ne nag wattafaqa Shu'ba wa Hammaam an Qataada ala haadha al-isnaad mu imaam Shu'ba ak Hammaam jële ci Qataada ñoom ñaar ñu jële ci Qataada dañoo dëppoo que càllale bi lii la mooy. abu ayub jële ci yaay juway juwayriya radiyallahu anha mu ne waaye wa xaalafahuma sa'id ibn abi aruba waaw mu ne kanta sa'id ibn abi aruba dafa wuteeg imam Shu'ba ak Hammam fa qaala moom nan la waxi càllale bi an qataadata dafa ne qataada an sa'id ibn al-musayyib qataada jële hadith sa'id ibn al-musayyib an abdillah ibn amr ibn al-as mu jëlee ne Abdallah ibn Amr ibn al-As la ko Sa'id ibn Musayyib jëlee xadis bi anna nabiyya sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al mu ne kene yonent mi alayhi salaam daxala ala Juwayriyata mu tudd xadis bi ne yonent saa dafa dugg ci sayyidatuna Juwayriya radiyallahu anhuma donc ibn Amr radiyallahu anhum mu ne lool axrajahu an-Nasaa'i wa sahhahahu ibn Hibbaan imaam an-Nasaa'i moo soloo xadis boobu bu Abdallah ibn Amr bi bu di nettali lii mu ne imaam ibn Hibbaan wéral na ko imaam alxaam na xajar mu ne war raajixu li li gën a euh, dëgër nag ci wax yi li nga xam ne moo gën a lëng mooy tariqu Shu'ba mooy yoonu Shu'ba bi mooy biñ am ñii ci saxiix imaamul Buxaari ndax lan li mutaabaati Hammaam wa Hammaad ibn Salama lahu ndax non seulement bu moom gese da ci wéete Hammaam daa ànd ak moom ci loolu naka noon Hammaad ibn Salama ñoom ñi ñépp ñu jële ko ci Qataada mu jaar ci yoon bi kon jaarul kon ci Qataada jële ci Sa'iid ibn Musayyib loolu gi nu la dëng ah waaw mu ne waaye lool bu buñ ko xasee wax wa yahtamil an takuna tariqu Sa'iid mahfuz aydan kene mais day yenu tamit kene c'est possible kene beneen yoon bi bi Qataada jële ci Sa'iid ibn Musayyib mu jële ci Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As mu nettali ne na Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dugg ci Sayyidatu Juwayriya mu ne loolu tamit lool day yenu ne yoon boobu it daa nekk loo xam ne bu dëgër la ah. bu ñu dakk la ndax fa inna Ma'mar ndax Ma'mar kat rawaahu solo na ko an Qatada jëlee ko ci Qatada an Sa'id ibn al-Musayyib aydan ndax solo na ko tamit beneen yoon ci Qatada mu jëlee ci Sa'id ibn al-Musayyib mais yëkkatiwu ko ci Abdallah ibn Amr rahimahullah daal di nettali mu ne moo tax mu ne lakin arsalahu waaye da koo yónnee mooy waxul saxaaba bi moom ki am mooy Sa'id ibn al sangu taabi'ina yi rahmatullahi alayhi léegi kon hmm? euh, lii nii kon mooy li jëm ci suñu taxriiju xadiis yi walillahi alhamdu wal wal minna kon mbir maa ngi noon kon nag bii ñëw insha xanaa waxaale rek lëkkaale moom suñu buntu da bu ñëwee léegi nag ñu dugg nag ci masala bi jëm ci loolu weer bi ci àjjuma dañ naan la lëkkaale bi imaamu Nawawi rahimahullah dafa tudde baabu karahati te bu boobaa masala yee ñuy dugg sax moo si gën a dugg la après moom daa jàpp ne tere gi tax sii si di di di jagleel yawmil jumaa bésub àjjuma bi siyaamin ci woor aw laylatin bi salaatin wala boo guddi nga koy guddi àjjuma nga koy jagleel julli loolu da koo jàpp ne dañ koo sib yonent saa salaam tere gii mu wax laa taxusu laylatal juma bu leen jagleel bésub àjjuma bi qiyaamin ci taxaw min baynil yi di julli guddi googee tànn ko ci biir guddi yi waaye taxu suu bu leen jagleel yawmal juma bésub àjjuma bi siyaamin ci woor loolu surtout bële quoi côté bii woor min baynil ayaami ci biir bési lu dul loolu daa jàpp ne loolu Euh, daa nekk ak laa yasuumanna ahadukum yawmal jumaa illaa yawman qablahu ba'dahu kon nag di ko wor moom kese mu jàpp ne lool karaaha la yem dañ koo tere ah, anaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawmil jumaa sayna Jaabir dañu ne saa terewul ñu woor bésub àjjuma mu ne waaw moom daa jàpp imaam Muslim an-Nawawi loolu lépp ala al karaaha mais dina ñëw bii ñëw loolu hmm, surtout le fait